baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim yaa nisaa annabiyi lastunna ka axadin min annisaai in ittaqaytun falaa taxdacna bilqawli fayatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa suñu boroom tabaaraka wa tacaala ci laaya bi lañu yemoon mu naan yaa nisaa nabi yéeyéen soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhunna wa ardaahun wa annaa bihinna wa ja'ala a'aaliya alfirdawsi maskanahunna wa maswaahun mu ne lastunna nekku ngeen ka ahadin kom kenn min annisaayi ci jigéen ñi in ittaqaytunna bu ngeen ragalee yàlla te loolu mooy loolu moo nekk ci yéen kon nag falaa taxdaana bu leen fi nekk di nooyal bil xawli ci seen baat yi de fayatma bu ko desee muy xemmem alladi ka nga xam ne fii qalbihi nekk na ci xolam maradun ak feebar ak faiblesse goo xamante ne nii moom dafa feebul ci wàllu woowale waqul nata bu ngeen di wax dee leen wax xawlan wax joo xam ne maaruufan joo xam ne yuñ yekk la goo xam ne bu jaar yoon boo xam ne nooyal ak yooyu baaral ak yooyu amu ci de waaye lii loolu mooy mooy mooy mooy mooy bu njëkk bi waaye yaa nisaa annabi loolu li ñenn ci boroom xam-xam yi naan yaa nisaa annabi fii suñu boroom wax na dëgg la soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay wax waaye day wax ak jigéenu jullit ñépp ndax jigéenu jullit ñépp mooy jigéenu yonent bi lañu alayhi salaatu wassalaam pas en tant que ay soxnaam déedéet mais mooy moom mooy dalee na dalee na jàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la leen fonke te képp koo xam ne jigéen boo xam ne muslima mu'mina kooku yow jigéen nga ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoo comme soxnaam comme ni ñu wax léegi waaye mooy noonu la la jàppe ba moo tax yaa nisaa annabi mooy yéen jullit ñu jigéen ñi yéen ñi ngeen xam ne ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu nekkee baay comme ni waxoon su hadiis Seydina Abu Hurayra mu ci sax yi mu ne man damaa nekk comme baay ci yéen naka noonu mooy noonu tamit la nekke di jigéen ñi kon lan lañu lu dul ay ay ay ay jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne kon yaa nisaa nabi yéen jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy yéen jullitu jigéen ñi lastun naka ahadin minan nisa melu ngeen ni ñeneen jigéen ñi de yéefér yi mooy chrétiens yi juifs yi animistes yi ñi gëmul dara melu ngeen ni ñoom déedéet ate yi melu ngeen ni ñoom de melu ngeen ni ñoom ini taqaytu na bu ngeen ragalee yàlla di ngeen xam ne melu ngeen ni ñoom mooy bu ngeen ragalee yàlla xam ngeen ne ba ngeen nekkee jullit ragal yàlla goog moo fu war ne ndax ak taqwa mooy lan di topp digalu borom bi tabaraka wa taala tey sori terrain yi li nga xam ne noonu la ko bëggee pas yow ni nga ko bëggee loolu mooy ragal yàlla kon nag mbir mi lenn la mooy ittiqaa di sori di moytandiku li la borom bi tabaraka wa taala tere mu ne kon yéen jigéenu jullit ñi kon nag mu ngi noonu xoolal ndaw saraf ndaw teraanga bu rëy kon nag mooy kon nag yéen melu ngeen di yeneen jigéen ñi lan moo tax kon ngeen bëgg a nekk ci télé yi di xool ay actrices yoo xamante ne nii ñoom ay yéeféru yu mag lañu ñoo xamante ni seen dënn yi daanaka ci biti lay nekk seen karaw yi kii ñu naan dañuy liisal ngeen di leen toppandoo naan damay ut karawu cheveux brésilien ay yu mel noonu ak yor yoo xamante ne nii di leen copier loolu dafa lool lool lool gu rëy la te suñu borom tabaaraka wa taala leeral na fii ken yéen jigéenu yoon yonent bi alayhi salaam bu yéen julli ni jigéen yi lastun na bokku ngeen ka ahadin melu ngeen ni kenn ci jigéen yi mooy melu ngeen ak ñoom ñoom duñu seen royukaay duñu seen modèle bàyyi leen yi ak ñi nga xamante ne ñooy waa showbiz bi nga xam ne gëmuñu dara ci actrice yi ngeen di gis ci Hollywood ak yi nga xamante ne nii fële ci Bollywood mooy waa waa waa waa Inde fa seen film yooyu nga xamante ne nii yooyu ñu jël juug ko biir biir suñu réew yi ba mu fees del ak telenovelas su brésilien yeeg argentin yeeg tubaab yeeg film yooyu ñu jël jóg leen ñooñu duñ seeni modèle suñu boroom wax na leen yéen te noonu la leen ko waxe na ka ahadin minan nisa melu ngeen ni kenn ci jigéen ñooñu bokk ngeen ñooñu duñ seen royukaay xam nga ñoom ñooy seen royukaaya mooy ñu tuddoon bii weesu muy sayyidatu Khadija sayyidatu Hafsa sayyidatu Aisha sayyidatu euh, Sawda sayyidatu Zaynab bint Jahsh sayyidatu euh, Juwayriya bint al-Harith sayyidatu Maymuna bint al-Haritha bint al-Harith <laughs> Maymuna bint al-Harith sayyidatu Safiya bint Huyay ak ñooñu Ramla bint Abi Sufyan Ummu Habiba radiyallahu anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna ñoom sayyidatu Safiya bint Abdul Muttalib yi ñooñu saxaabiyaat yi ak ñu baax ñi ñooñu ñooy seen royukaay kon nag mel ngeen ni benn jigéen ci jigéenu àddina bi voilà loolu teraanga la yonent ma ne sax suñu borom ne jigéenu ndaw teraanga waay waay kan moo bëgg ban jigéen ban nit ku xellu ñu ne yow yaay jigéenu yonent bi alayhi salaam ñu ñëw fekk la yaa gën a daggale ay ay yére yaa gën a gàttale ay yére gin koo seerele boo rombee di dox ñépp ku am kersa du la mën a xool ku am kersa même bu dee sa mbokk la manulaa xool ndax manulaa nuyu ndax ni nga mel la loolu ñaaw na nekk na lu ñaaw ba pare foo xam ne leer na ne lii nga sol manoo koo jullee boo demee foo dem bala ngaa julli boo fa demee bu dee nar nekk nga koy julli da ngay abdu ñu àll nga mën a jot lu nga mën a sol lu jot loolu xam nga ne ñaaw na de mu ne nag comme que yéen mel ngeen kenn nag kaay ma wax leen fala taxda'na bil qawli bu leen fi nekk di changer seen tembre de voix di ko neexal bu ngeen gisee ñoo xamante ne nii du seeni rakk ak seeni mag ak yooyu foo xam ne amul benn enjeu waaye bu ngeen gisee nekk ci kii yi nekk naan waaw nekk ci télé yi rajo yi wala sax ci mbedd mi wala seen kër am comme ni ñu ko waxe woon bu kenn ñëwee rek koo xam ne moom étranger la ngeen commencé di neexal seen baat yi loolu problème la loolu fayat bu ko desee muy muy xemmeem alladi waaja nga xam ne moom ci góor ñi fii qalbi ci xolam dafa nekk maradun ak keef ak ak ak feebar wa qulna bu di wax wax leen qawlan ma'rufan wax ju leer loolu bu ko nit ñi meloon mooy kenn du jël ay hôtesse di leen ci ay kii ngir gaa yi jarle ne leen nag sol leen ay décolleté yoo xam ne seen dënn yi day feeñ ñu kii loolu ñooñu duñu seen modèle yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu borom nee na yéen yéenay jigéenu yonent bi aleyhi salaatu salaam kon nag mu ne wa qarna bu ngeen xamee loolu léegi nag borom bi li continuer règle yaa ngi ñëw at mooy yi nga xam ne teggin yi nga xam ne ak yi nga xam ne dafa war nii la leen borom bi bëgg ngeen mel te nii la bëgg gis ngeen mel ko yéen jigéenu yonent alayhi salaam muy soxnaam yi ci njëkk waaye jigéenu jullit topp na waqarnata dee leen dee leen sax fii na ci seen kër yi wala tabarrajna te bu leen def tabarruj mooy nekk fi di génn ka taxawaalu rek mbedd mu ne ñu daal il fooy gis waaye tournal bu nekk ba ku ku dugg ci mbedd bala moo kii gis la ngay jàdd wala ngay dugg wala yaa ngi ci digg ba déedéet wala tabarrujna tabarrujal jaahiliya tabarrujul jaahiliya mooy lan mooy dañ doon génn di wane lan seen taar yi loolu mooy tabarruj mooy di wane ay taar la ci ñoom lool moo tax ay sol ay chaîne di ko wane loolu ci jigéen dafa xaraam wane moo tax léegi façon yi ngay gis léegi loolu du dara mooy ab ñu naan ay ibaadu disket wala yu mel noonu loolu xewul ci lislaam ay sol fii mooy ne muuru boo xam ne yow sa yaram yu lépp a seere loolu première la sol ay jiin yu seere nga sol ba pare sa sa takkaay yi sa nopp yi jaaro yi nga ci def yu oor yi foog ñu génn nga génn ko di nga muur lépp bàyyi nopp yi léegi Euh, jaaro yu mel ne ay anu yooyu mel ne roonoon wër génn ñépp di la gis ngay ci sol sa jaaro yu or ñépp di ko gis loolu ci tabarruj la bokk mooy wane loolu mooy tabarruj tabarruj mooy génne loo xamante ne taar boo xam ne waroo ko woon a génne loolu noonu dafa xaram loolu moo tax yenn maquillage yu metti yi loolu yi dafa xaram ci diine voilà même bu dee dafa siiw xam nga rek <laughs> li gën mooy boo koy wax gars yi dañ naan nuwaay kii fan la jóge dama naan jóge ma feex fi ngeen jóge laa jóge dadi rek l'islam boo tumaranke te yonent bi alayhi salatu wasalaam waxati na dëgg zahara mooy bada fa tuuba lil ghuraba yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon na ne badaal islaamu ghariba ne l'islam bi dafa tàmbale ci tumuranke wasa ya'udu ta dina dellu ghariba ne koo xamante nii moom l'islam day tumuranke fa tuuba waay waay shajaratu tuuba muy garab goo gële suñu borom di uli di leeral waay tuuba mooy mooy texe mooy moom ñeel na lii Euh, alxurabaa ñi nga xam ne bu keroogee bu buy buy buy buy buy tumuranke nay tumuranke ànd ak moom kon loolu mooy li dëgg mooy tumuranke googu kese am waaye mbir mi lool la maquillage yu metti yi faar yu metti yi loolu lépp dafa nekk loo xamante ne nii dafa xaram ci lislaam voilà loolu moom lu leer la te aaya bii bokk nañ ci koy leeral que ne tabar tabarruj na te tabar tabarraj na tabarrujal lu wula bu leen def ni jigéenu jaahiliya mooy laata lislaam di ñëw nañ meloon nga xam ne dañ doon dox di cokkos cokkos yi am tamit mooy yenn chaîne yi ngay sol ak yenn yi ngay def seen digg yi biir bu ñuy dox bu ngi ko yëngal boobu euh, temps arab yi mooy ñoom jigéen ñi dañ ko doon def ci seen tànk yi nga xam ne bu ñuy dox ñu gisee góor ñi war a romb foo xam ne góor dafa nekk dañuy dox di doxe noo xam ne muy yëngatu bu ko defee nag yóbbu xelu yambar yépp loolu borom bi da koy tere loolu nag mooy léegi ñun ci seen jamono bu ñun ci wolof yi ci ndigg yi lañ ko yëkkati ba ci kaw di ko yëngal loolu tamit dafa xaram mooy ne yooyu yépp mooy ne ak di wane yoo xamante ne nii di dox dox boo xam ne yow mooy mooy waxoon rek bu leen fi nekk di lee nooyal seen baat yi booy doxi doxal dox bi nga mën a doxe waaye di dox dox boo xamante ne nii ngir ngir ngir fël xelu gaa yi loolu yépp dafa bokk ci yi nga xam ne tabarrujal jaahiliyatil uulaa ak di sol sol boo xam ne ko foo jaar ñi gis la loolu yépp dafa bokk ci tabarrujul jaahiliyatil uulaa ndax dangay ngay attirer nit ñi da ngay attirer regard yi te loolu noonu suñu borom tabaaraka wa taala daf ñu ko moytuloo kon wala tabarruj na bu leen fi ne wala tabarraj na bu leen fi nekk di wane seen taar yi comme tabar tabarrujal jaahiliya comme ni ko waa jaahiliya jigéen ñi nga xam ne al ula bu njëkk ga ca siècle yu njëkk ya ñoom yonent yu njëkk ya tamit mooy jigéen ña fa newoon noonu lañ meloon gaa yoo xamante ne nii surtout waa banu Israël ak yooyu bari woon na jigéen ñoo xamante ne nii noonu lañ meloon mooy dañ doon fitnaalaate kese te booy wax léegi nag ñu lay wax naan la non non waaye yow gars yi daal nañu gëmm nañ kii gars yi dañoo nekk ay robot déedéet def leen li borom bi wax ngeen bàyyi ni ngeen di def loolu noonu la borom bi tabaaraka wa taala digle mu ne kon wala na bu leen fi nekk di wane seen taar yi tabarrujal jaahiliyatil uulaa comme ni nga xamante ne noonu la ko jigéen ñu ñu réer ña ca jamono yu réer yu njëkk ya ñoom doon defee waaqim na salaata te dee taxawal julli mooy dee leen taxawal julli bu xew tax ngeen naan waa yow damaa faaru damaa maquillé loolu lañ la doon maquillage bu metti bi loolu sax dafa xaram ci boppam ñu lay gis di la filmer lu nekk di ko yónnee fu nekk loolu dafa xaram rawatina nag loolu bu demee balay tereeti li nga xam ne mooy julli nga naan damay bàyyi ba ñibbi paqueté yépp julli loolu amul ci lislaam amul ci lislaam ñu naan la bàyyi leen ba ñibbi ngeen fay lépp loolu ku la ko wax xam ne xamul xamul li muy wax loolu amul du gisoon nañ keroog yonent ma la saa saa bi wax ne képp ko bàyyi benn julli tàkkusaan mu ngi mel ni dañoo désigné woon dañoo rayoon sa famille sa mbokk yépp lañ rey te xamoo sax ki leen rey beneen bi mu ne koo koo xam ne ku bàyyi benn julli tàkkusaan mooy yow sa li nga mas a def lu baax yi wadd na kon loolu bu la nit naan bàyyi ba ñibbi mooy kooku xamul li muy wax waa qim na dee leen taxawala salaata julli nu man di demee wa aatiina zakata te dee leen joxe zakat bu waree ci seen alal yi joxe leen ko du seen jëkkër yi gesey joxe zakat déedéet waati'na allah te ngeen topp borom di tabaaraka wa ta'aala ci alquran li mu leen fiy digal wa rasulahu wa sunna yonent bi